axusubillah min alsheytaan irrajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilah wasalaatu wa ala alihi wa asxaabihi wa wala ñu ngi sant suñ borom subhaanahu wa ta'ala di julli di sëlmal ci suñu yenente Muhammad alayhi salaatu wasalaam di ñaan yàlla mu dolli koo defal jàmm ak xéewal ak barke moom ak i ak mboolem ku topp aw njubam ba keroog yowmal qiyaama di taxaw dellusiwaat nañ ci suñu livre bi di arbauna nasix li bu buyut quarante conseil yoo xam ne li ko tax a jóg mooy baaxal kër yewenal kër euh, comme ni mu koy baaxoo di eh, defee euh, li may wax saa daggee rek nga xam ne déggatuleen da ngeen di taalal seen lox bu ma xam ne déggatuleen incha allah euh, benn laaj rek lay laaj tey leçon bi passé ban conseil lañ jëloon ku xam na yëkkati loxoom aywa kon ma xam bismillah waaw salaamaaleykum waaw bi ñu bi jël bi passé mooy mooy ñetteel ñetteelu kii bi mooy ijaal baytaka makaanan li zikrillah mooy def kër gi mu doon bërëb boo xam ne bërëb bu yàlla lay doon. macha allah. barakallahu fiikum. wa fiikum baraka. bala ñoo dugg ci leçon :fra tey bi ma def benn jubbanti bu ndaw rek ci leçon bi bii bi may jàng xadis bi nga xam ne moom la fi borom tere bi indi damaa wax ne masalul bayt alladi yuzkarul %e masalul bayt alladi yuzkaru fihi wal bayt alladi la yuzkaru llahu fihi mathalul hayyi wal misaalu kër gi nga xam ne dañ fay ka tudd yàlla ak kër giñ kër gi nga xam ne duñ fa tudd yàlla kom misaalu kuy dun ak ku faatu daa mel ne foofu noonu allahu bi daa mel ne allah laa waxoon dafa dafa mel ne loolu laa waxoon te loolu njuumte la ci grammaire xëy na yitteelul ñëpp waaye léeg-léegi day baax jubbanti yenn yi ndaxte duñ xam audio yi fan la yegg si fan la a nar a kon concert tey bi mi ngi ci vingt sixième page vingt sixième page euh, ñu ngi fàttali mbokk yi ni numériser euh, conseil yi bu baax a baax nga xam ne euh, sa kay ngay wut wala sa bloc note bind premier conseil deuxième conseil nangam jarul sax nga yaatal di bind euh, dalil yeeg fii la ko war a xam-xam yi wax ak lii non non yow bindal conseil rek saa boo koy euh, réviser boo xoolee benn boo xam ne fàtte nga luñ ci waxoon nga dellu ci audio yi dégluwaat daanaka noonu la ñuy jàngee kon conseil tey bi mu ne ijaalu buyutakum qibla def leen seeni kër mu nekk ay qibla ijaalu buyutakum qibla def leen seeni kër mu nekk ay qibla lan mooy qibla mu ne wal maqsuudu liñ ci jublu mooy ittixaadul bayti def kër gi makaanan lil ibaada muy palaasu jaamukaay yàlla def leen seeni i kër yi mu nekk ay palaasu jaamukaayu yàlla seen kër yi na nekk ay barab yoo xam ne dañ fay def ay jaamu yàlla yu bari loolu la jublu ci def leen ko xibla kër gi dafa war a doon foo xam ne dañ fay def ay jaamu yàlla yu limu limu kon boo seetee di nga gis ne bindu tey bi dafa duggalanteeg bindu bi weesu ndax bindu bi weesu mu ne def leen kër yi muy palaasu tuddukaayu yàlla ñëwaat tey ne la defal kër gi muy palaasu jaamukaayu yàlla te ku ne xam nga ne tudd yàlla ci biir jaamu yàlla la bokk kon da ngay gis ne ñaari dars yi dafa am duggalante bu baax a baax ala kulli xaal andi na aaya bi yàlla suñ borom di wax ne wa awxaynaa ila muusa wa axiihi an tabawwaa li qawmikuma bi misra buyuta ñun yàlla ñoo wax yu woon muusa ak mbokkam ma mbokki muusa mooy haarun boobu danañ ko laaj incha allah ci leçon bi di ñëw suñ borom nee na maa wax yu woon muusa ak mbokkam ma te mooy haarun ne dem leen ngeen dëkk yéen ak seeni nit dem leen Misra ngeen dëkk fa ngeen tabax fa seeni kër ta buyutakum xibla te ngeen def seeni kër nekk palaasu jaamukaayu yàlla def leen kër yi nekk palaasu jaamukaayu yàlla wa aqimu salaata te ngeen taxawal julli wa bashiril muminin bégalal ma ñi nga xam ne ñoo gëm suñ borom subhaanahu wa taala laay ji boo xoolee liñ fay jàngat xoolal fi ne li ngeen def seeni kër palaasu jaamukaay yàlla rek daat ci sësale daa di wax daat ne wa aqimu salaat te ngeen taxawal julli foofu noonu bindi biñ fay jël mooy ndakate kër warta tàqali kook julli moo tax li gën a metti ci àdduna mooy dëkk kudul juli subhanallah loolu moom dëkk kudul julli moom musiba la ci karug àdduna bu la jaral bula dara jaral ci àdduna dëkk kudul juli xanaa na doon ñàkk pexe xam ne saa boo mënee am foo dëkk rek nga gaaw dem dëkki ji feneen te loolu sax mooy bu dee da ngaa doon benn waaye rek ci biir kër gi way laa bu dee sa kër la moom sa kër goo moom fexeel ba nit koo xam ne nanguwut a julli bul dëkk ak moom ci biir kër gi julli moom mooy liy taaral kër yi mooy liy naatal kër yi ba tax loolu bul ci masla dëkk ak kudul julli wala nekk ak koo xam ne julli moom yaakaar na ne moom waru ko wala nangam déedéet bul ci masla kooku moom bul bàyyi lool di am sa kër waaw naka noonu ibnu abbas bi muy tekki aaya boobu mu ne umiru an masa masajid suñ boroom daf leena digal ni def seeni kër ay jàkk suñ borom dafa digal Musa ak Harun ni def seeni kër ay jàkk Ibnu Kasir nee na loolu mooy bi nga xam ne Firawna sonal na leen ci ay métital ak i mbugal xatal leen trop suñ borom digal leen ne leen léegi daal def leen seeni kër ay jàkka mu nekk place yi nga xam ne fa ngeen di jaamoo yàlla suñ borom subhaanahu wa taala moom borom téere bi mu indi bi yàlla di wax naan yaa ayyuha alladina aamanu ista'iinu bis sabri was salaa yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla dimbali koo leen muñ ak julli inna allaha ma sabirin yàlla mi ngi ànd ak ñi muñ yéen ñi gëm yàlla daal bu ngeen demee daal ba nekk ci ay jafe-jafe ay xat-xat bu ngeen wut fu ngeen làqatu bu ngeen wut nimbal ne ngeen ko wut ci muñ ak julli muñ ak juli suñ borom mi ngi ànd ak ñi xam ne ñooy muñ. naka noonu dikk na ci xadis boo xam ne Xusayfa moo ko nettali mu ne kaana nabi sallallahu alayhi wa sallam ida xadabahu amrun salla Xusayfa nee na yeneen bi bu masaana nekk ci ay jafe-jafe nekk ci ay xat-xat mu ne daraan a daraan julli maanaam julli mooy li daan dindi ay ay jaaxle mooy li daan dindi ay ay ay problème am borom téere bi daal di wax ne wa hadha yubayyinu ahmiyat al ibad ibadatu fil buyut li lépp dafay tegtale solo si nga xam ne jaamu yàlla ci biir kër yi am na ko li lépp daf lay leeral di la jàngal solo si nga xam ne jaamu yàlla ci biir kër yi am na moo xam julli la ci biir kër gi moo xam jàng alxuraan moo xam jotaayu xam-xam yi kër gi daal la dund dund gu lan mooy dund gu ruu mooy ay jaamu yàlla di am ci biir kër yi ndaxte yenen bi alayhi salaatu salaam dafa waxoon ci benn xadis ne laa tajaalu buyutakum qubura bu leen def seeni kër yi mu doon ay bàmmeel lan moo tax ndaxte bàmmeel kenn du fa julli kenn du def et cetera et cetera ci ay yeneen xeetu jaamu yàlla yu bari yoo xam ne kenn du ko def ci biir bàmmeel léegi nag bu dee yow même jaamu yàlla yooyu tamit doo ko def ci biir kër gi dafa mel ne dangaa jox kër gi atte bàmmeel yonent bi neen loolu bu leen ko def seeni kër yi dee fa def ay xeetu jaamu yàlla dee leen fa def ay xeeti ay xeeti jaamu yàlla kon biir kër yi dafa war di dund ci ay xeetu jaamu yàlla mu indi aaya bi yàlla di wax ne kullama daxala zakariya almixraaba wajada indaha rizqa zakariya de saa bu mosaane dugg ci sayyidatna maryam day fay fekk wërsëg saa bu dugg ci mixraabu mihrab mooy fi ñuy jaamoo yàlla saa boo mosaane dugg fi sayyidatuna Maryam daan jaamoo yàlla dafay fekk ay lekk dafay fekk uh, uh, wërsëg lim soxla foofu rek ci aaya bi mooy wax ji mu wax ne Zakaria saa bu duggee fi Maryam daan jaamoo yàlla loolu noonu di la jox uh, di la junj ne la kon ndakate suñ biir kër yi warta nekk rek foo xam ne fu ñuy lekkee fu ñuy naanee fu ñuy tëdd fu ñuy nangam mais doo fa gis benn barab boo xam ne naan fii kat pour julli fii pour toog muraaja alxuraan la déedéet kër yi dafa war a am lool moo tax mu ne Zakaria saa bu ñëwee fa Mariam daan jaamoo yàlla kon biir kër yi dafa war a am loolu surtout côté jigéen ñi ñoom dañuy yaakaar ne ñoom yii moom bokkuñ ci jigéen ñi ñoom dañoo xaw a sàggan eh, surtout ci côté yi léeg-léeg da ngay gis ni ne ana góor ñi ni ne góor ñi de kat kat dem nañ julli wala dem nañ nangam dem nañ nangam nga laajte ana jigéen ñi ñoom ña ngay togg ca waañ ñoom ña ngay kii dafa mel ni ñoom xaw ma ñoom ñoo ko yëgal seen bopp xaw ma nit ñi ñoo leen fexe ba travail gëm leen ne leen yéen da ngeen da ngeen cee bokkul daanaka dañuy far jàmbure rek toog te xoolal sayyidatna Maryam nekk roykaay xam ne daan jaamu yàlla suñu borom lu baree bari. mu ne wa kaana saxaaba yaxrisuuna ala salaati fil buyut mu ne saxaaba yi nii lañ xere woon ci def ay jaamu yàlla ci seen biir kër yi ñoom saxaaba yi dañ ciy xeroon torop ci def ay jaamu yàlla ci seen biir kër. ci seen biir kër nee nañ Abu Hurayra euh, bu guddi gi xamasaane xaaj euh, amul benn instant ci guddi gi ah lu dul ne am na kuy julli biir këram nee nañ moom Abu Hurayra bu jullee tuuti day yee soxnaam daal dem tëddi soxna si daal di julli bu soxna si ni pare mindaan bi daal dem julli ji nga xam ne biir guddi gi yépp chaque fois rek am benn heure boo xam ne am na kuy julli ci biir kër gi. biir guddi gi yépp chaque fois rek am na am na kuy julli ci biir kër gi am na kuy julli ci biir kër gi ndaxte xeetu jaamu yàlla yii ni leer gi muy indi ci kër gi dàq gi muy dàq seytaane loolu suñu borom subhaanahu wa taala rek moo ko xam moo tax ba ci eh, yeneen bi alayhi salaam lu baree bari yenn saay ci eh, muy sunanul rawatib ñaari rakk après tisbaar après gee après timis avant takusaan yu bare bari da ko daan julli biir këram soog a ñëw ci biir jàkka ji wala bu jullee ba pare daal dem ci biir këram daal fay jullee ñaari rakk yooyu noonu lépp ngir taaral kër gi ak naatal kër gi ak indi fa li nga xam ne mooy leer. mu nettali histoire boo xam ne Mahmoud ibn Rabia moo ko nettali mu ne Itbaan ibn Malik kenn la woon ci saxaaba Yonent bi alayhi salaatu wasalaam bokkoon ci ñi fekke Badr Itbaan dafa ñëw ci yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko yaa rasulallah man de samay bët dafa neexatul te man maay jiite sama nit te bu tawee xur wi nga xam ne moo nekk ci yoon wi dafa nekk xur woo xam ne dafay taa ndox mi dafay bari torop nga xam ne duma ko mën a romb duma ko mën a jéggi ma bëggoon daal nga ñëw sama kër julli ma euh, dafa am benn barab bu ma fa waajal pour julli ma bëggoon nga ñëw njëkk faa julli après incha allah man ma fay julli bu loolu amatee. yenent bi ne ko baax na naa ko def yenent bi alayhi salaam ba mu xëyee suba mu daal di dem ànd ak Abubakar ba mu ñëwee ci Itbaan mu laaj ko ban barab nga bëgg ma julli fa Itbaan ne ko fee la yenent bi daal di dem daal di julli foofu noonu mu nekk xeetu immigration boo xam ne moom bi mu waajalee foofu bu pare dafa woo yenent bi yenent bi ñëw njëkk faa julli après mu tàmbali faa julli lan moo tax borom téere bi indil la histoire bi pour wan la ne la kat kër yi képp ku ko mën war ngaa waajalaale ci biir kër yi place boo xam ne pour loolu lay doon palas bo xamne pur julli nga waajal fa teg fa ay kaamil xale yi leeg-leeg dem fa di jàng alxuraan leeg-leeg nga evité benn usaas mu ñëw jàngal leen xam-xam leeral leen yenn masala palaas boo xam ne lool lay jariñ daal bu nekk ci biir kër gi wala loolu tamit boo ko munul tamit boo amul espace na bu tol noonu liñ soxla rek mooy na jaamu yàlla am ci biir kër gi moo xam ci saal ba lañ koy defee moo xam ci néeg bi moo xam fu mën a doon nga xam ne kër gi dafay dund kër gi dafay dund ci xeetu jaamu yàlla dafay naat ci xeetu xeetu xeetu tudd yàlla kon loolu mooy conseil i bi mooy ijaalu buyutakum qibla def leen seeni kër mu nekk ay palaasu jaamukaayu jaamukaayu yàlla loolu bu amee rek xale yi dañuy judduwaaleeg loolu jigéen ñi tamit dañuy dem ba tàmm loolu jigéen ñi dañuy dem ba tàmb loolu surtout yenn yi nga xam ne ñaareel jigéen ñi ñoo ci mën a taxaw lu gën a bari góor gi li mën rek mooy wax wa illaa léeg-léeg jigéen ñi mooy mooy mën sonal xale yi tuuti ci wàllum fonk julli fonk jàpp def nangam def nangam même jour tam xarit euh, arafa yooyu noonu jigéen ñi muy mën a def ay pexe ba xale yi di woor fexe ba bu ñu woorul affaire bi bañ neex xam nga xale yi bu ñu xamee ne bu ñu woorul mais affaire bi day neex kër gi añ bi du tardé dara du tardé ndogu tamit nga àndalaata gaa yi ndogu bu ñu xamee loolu dara mais bu ñu Euh, bu ñu warul affaire bi dina xaw a métti tuuti naam danañ añ waaye affaire bi dina xaw a métti añ ba nam mel du ko mel yu mel nii dina tax léeg-léegi <laughs> ñenn ñi obligé woor ak yeneen a yeneen lu mën a doon rek nga fexe euh, yombalal leen jaamu yàlla yombalal leen tudd yàlla ak jàngal xoraan ak yeneen ak ak yeneen ak yeneen ndaxte comme borom xam-xam yi niñ koy tuddee jaamu yàlla dafay leeral kër dafay sellal ruu malaaka yi dafa am ñu yàlla sas ci àdduna ñoo xam ne jotaay yu naat yooyu noonu rek la ñuy wër ay jotaay yu jàngal xuraan ay jotaay yu sell yooyu rek la ñuy wër ci kaw suuf koo xam ne nag sa kër amul xeetu jotaay yooyu est ce que malaaka yërmande yooyu noonu est ce que dana ñëw sa kër abadan du ñëw sa kër bi mooy li gën a gaaw ci dàq seytaane mooy xeetu jaamu yàlla mooy ay jaamu yàlla jaamu yàlla moom day déranger seytaane seytaane li ko neex mooy foo xam ne daanaka doo dégg ku julli doo dégg ku def dara loolu moo neex seytaane bu ko defee day gën a jël chaise am gën a riigu ci biir kër gi toog moo tax yenn saa nga dégg kër goo xam ne ñaari baat ñett xuloo ñaari baat ñett ñi ña ngay xeex xuloo bi mel ne tulleeg màlle jigéen ñi di xuloo fii xale yi di xeex fële kii li ko waral mooy seytaane moo jël baamam teg ko ci biir kër gi toog fa ndaxte li ko waroon a dàq ci kër gi amu fi li ko waroon dàq mooy ay julleek woor ak jàng alxuraan ak ñii di def ay ay dara xam yii moo ko waroon dàq te loolu amu fa seytaane dafay gën a jël chaise am toog ci biir kër gi xale yi di xuloo ngay atte xeex suba ngoon guddeeg bëccëg doo xam lu ko waral fekk seytaane moo génnagul sa kër seytaane moo génnagul sa kër kon loolu mooy kaddar sub tay bi mooy ijaalu buyutakum qibla def leen seeni kër muy palaasu jaamukaayu jaamukaayu yàlla yàlla na yàlla yombalal lool allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa nabiyyika muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in